fa yaqulu al-imaamu al-xaafidu abu zakariya yahya ibnu sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi salaasiin ba'dal mi'a kon ginnaaw bi nga xam ne ci lañu nekk ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna ba léegi ñu ngi ci xadis numéro huit cent trente-neuf al imaam ne woon wa anhu radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa iqtaraba az-zamaanu lam takad ru'ya al-mu'mini takdhib wa ru'ya al-mu'mini juz'un min sittatin wa arba'iina juz'an min an-nubuwwa muttafaqun alayhi wa fii riwaaya wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha mu ne woon wa anhu mu ngi jële ci moom ba léegi muy saydina mawlana abu hurayra ad-dawsiyu xafidu sahabati radi allahu taala anhum wa ardaahum anna nabiyya kana yonent bi nga xam ne moom lañu soloo de nee na alayhi salatu wassalam qaala nee na fa ida qtaraba zaman bu jamono saa di jege jamono di dem ba saa di jege waaw lam takat xawul ru'yal mu'mini géntu gu way ngëm yàlla gi takzib di njuuy di wuteet ni mu demee la mu gis wa ru'yal mu'mini te géntug way ngëm yàlla gi juz'un pàcc la juz'un wàll la min sittatin ci juróom benn wa arba'ina ak ñeent fukk muy ñeent fukk juróom benn juz'an ay pàcc minan nubuwa ay wàll ci li nga xam ne mooy ak yónnent mooy ak prophétie mu ne muttafaqun alayhi hadith bii daal imaamul Buxaari ak al imaamu Muslim rahmatullahi alayhima ñoo ko bokk solo wa fi riwaaya mu ne am na mees ko nu mu dikkee ñoo xam ne lii la wax ne yonent bi saa saam lii la wax moom sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne wa asdaqukum ru'ya ki leen gën a dëggu gént asdaqukum xadiisa mooy ki leen gën a dëggu nettali bi ci lañu ne woon euh, tey mu war nekk suñu ñetteelu jataay ci hadith bi insha allah euh, amaana mu nekk tamit jotaay bi mujj ñu jeexal ko insha allahu tabaraka wa taala boo fàttale ko yaa vay ci suñu jotaay bii ñu génn euh, gisoon nañu ci wàllu xadiis bi ginnaaw romboon nañu gisoon taxriij bi jàngin mu njëkk bi ci suñu jotaay bu njëkk ak xadiis bi alhamdulilah suñu jotaay bi ñu génn guddoon na ñu gisoon loon ñaareelu njàngat bi ñuy am ci xadiis yi mooy lëkkaale bi xadiis bi am ak ni al imaam tudde bunt bi loolu it gisoon nañu ko ginnaaw gi nag ñu newoon ci ru'yal mu'mini al mu'minu googee mooy kan waaw taxawoon nañ ci waaye it taxawoon nañu ida qtaraba zaman loolu it gisoon nañu ko ñu ne woon nag fi nga xam ne mooy li ëpp solo ci xadiis bi gin cee rëy gin cee ëpp wax mooy bim ne juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwwa kene géntug way ngëm yàlla gi de gisoon nañ yeneen riwaaya ji ru'yal mu'min bi nga xamante ne bu baax la as-salih waaw beneen bi al muslim yooyu yëpp gisoon nañu ko wax ji nag newoon fii pàcc la ci ñeent fukki pàcc ak juróom benn yoo xam ne yu prophétie yu nubuwa ñu ne woon niñ ciy deme ci jotaay bi ñu génn dañ ne woon dañuy gis li as-saadaat shurahul ahadith daal di wax ni ñu gisee xadis bi ak ni nga xam ne noonu lañu ko euh, interprété en tout cas wàll wi juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwwa ak riwaayaat yu mujj yi nga xam ne ñoo ci ñëw te ñu recensé woon leen lépp ci jotaay bii ñu génn jaare ko ci al fathul baari bu al imaam al hafiz ibn hajar rahimahullah ñu gisoon moom mi nga xam ne moom lañ gisoon mu dajale waxuñu jiitu ñépp ak waxi boppam ci wàllu xadiis bii nii mu daal koy indi dajale ko ñu gisoon ne kon nag jël la mu wax moo gënoon a approprié ngir daj leen gisoon nañu wàll woowu tey nag comme ni ñu ko dige woon ñu war a gis waa akaabiru suufiya min ahli sunnati wal jamaa radiyallahu anhum ñoom nu ñu gise xadiis bi nan lañu gise juz'un nan lañ ko dégge min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwwa est ce que moom ñu ñu génn muy surraax yooyee kal imam al-Maziri wa ibn Battal wal qaadi Iyaad wal Qurtubi wa ibn Abi Jamra wan Nawawi wal Xattaabi ci lu jiitu woon wabnu xajarin ainsi de suite ñooñu est ni ko ñële gisee ñoom ñii noonu lañ ko gise ñu ne la woon nag pour tontu tontu boobu mooy tontu laaj boobu dañuy dem ci saaxibul ibriz min kalaami sayyidi abdil aziz ad-dabbagh radiyallahu anhuma di Cheikh Ahmad ibn al-Mubarak al-Lamti mi nga xam ne moom moo taalif téere bi nekkoon taalibe ci Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh al-Sharif al-Maghribi al-Fasi dëkkoon fi nga xam ne mooy madinatu Fas xarasaha Allahu tabaaraka wa ta'ala nga xam ne Cheikh Ahmad ibn al-Mubarak mu ngi dundu entre bu dee ci hijriya mille quatre-vingt-dix ba mille cent cinquante-cinq ci ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu tombé ci atu grégorien mille six cent soixante la gane àddina génn àddina mille sept cent quarante-deux moom moo taalif téere boobu jële ko ci kàddooy ki nga xam ne mooy al-qutb pool bu mag bi ujubatu zamanihi wa man jaa wa man jaa'u ba'dahu waaw nekkoon kawtéef nekkoon ki jommal jamonoom ak ñi ñëw seen gannaaw muy ak Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu ash-Sharif al-Maghribi Ibn Mas'ud Abdul Aziz siiwe woon ad-Dabbagh nekk ki nga xam ne yàgg nañ la ko wax moom la Seydi El Hadji Malick alayhi ridwaanul daal di tuddee suñu maam Abdul Aziz ad-Dabbagh ad-Dabbagh wolof yi ne daa baax waaye turandoom ad-Dabbagh parce que wullikatu der lañu woon <laughs> allahu akbar foofu la jóge waaye dàqantewul nag nag maam Abdou nag baax na nag waaw <laughs> radiyallahu anhu <laughs> turandoowam nag taalibeem bi da koo laaj xadis bii comme niñ la ko waxe amaana bu ñuy jeexal dinañ ñëw boroom jawahirul maani Cheikh Ali Harazim Barrada radiyallahu lim laaj ak Seydi Cheikh eh, Ahmad Tidjani radiyallahu anhu mais eh, waxoon naa la ne moom lim ko doon laaj ci xadis bi ak la li li li li kii doon laaj am na génn bu wute tuuti waaw te loolu dinañ ci amaana dinañ ci ñëw wala rek ñu yem ci lii nii ndax bii moom euh, daa daa daa tontu li tax ñu li tax xadis bi jóg léegi nag fa naqulu ñu ñu wax nag daal di jël li nga xam ne mooy kon wàll wi nga xamante ne moom la Cheikh Ahmad ibnul Mubaarak radiyallahu anhu nekkoon darajatul ijtihaad àggoon na nekkoon boroom xam-xamu fiq xam-xam yépp yu jëm ci zaahir yi amuloon ko ci féete kaw waaye ba mu gisee ak Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh mi nga xam ne daanaka par rapport ak ñoom dañ naan kii daanaka jàngul la wax waaw <laughs> waaw waaye mu gis li ko yàlla may mu nangu bàyyi la mu xam lépp neewul noo man duma ma ñëw di topp ku mel ni ah non comme ni ko ñenn ñi jamono jooju doon waxe waaw <laughs> ah, naan moom lan la mën a ki mu fi mu toll ak li mu kii bàyyi lépp ñëw topp kii nga xamante ne nii xamuñu ko ci njàng xamuñu ko dara <laughs> waaye Allah <laughs> ku xamul xamoo mu ñëw ne léegi nag mu ñuy mu ñuy laajal ñun suñu laaj bi mu ne wa sa'altuhu radiyallahu anhu kon kan mooy Cheikh Ahmad ibn al-Mubarak al-Lamti radiyallahu anhu mu ne wa sa'altuhu man de laaj naa sëriñ bi Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh radiyallahu an qawlihi ci waxu sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne moom la wax ne ar-ru'ya as-salihah min ar-rajuli s-saalihi min sittatin wa arba'iina juz'an min an-nubuwwa waaw mu ne man laaj naa ko de waaw ne ko nag waaw sëriñ bi li jëm ci wàllu hadis bii nga xam ne moom la yonent bi ay saar saam wax ni gént goo xamante ne gu baax la tukkee ci góor gu baax daa bokk ci ñeent fukk ak juróom benn walla ci li nga xam ne mooy nubuwa mooy prophétie mooy ak yónnent nee na bi ma ko laajee nag ma ne ko kaza rawaahul Buxaari wa ghayru ma ne ko naka nii ma la ko laajee sëriñ bi noonu la ko imaamul Buxaari rahimahullahu taala solo wa ghayru ak kurul moom mu ne wa rawaahu lii itam solo na ko muslim muslimun muslim aydan min hadith abi Hurayra jëlu ko ci hadith Seydina Abu Hurayra waaw gis nañ ne ñun muttafaqun alayhi la moom lañ nekk nii mu ne mu ne kon mooy xadiis bi ñu njëkk a wax muttafaqun alayhi la al-Bukhari wa ghayruhu imaam Muslim ci la te gisoon nañ taxriij bi léegi mu ne waaye naka noonu wa rawaahu muslimun aydan imaam Muslim soloon na xadiis bi jële ko ba léegi Seydina Abu Hurayra foofu nag mu ne juz'un min xamsiina wa arba'iin ah foofu nag yonent bi alayhi salaatu wa salaam Seydina Abu Hurayra dane géntug nit ku baax gént gu baax gu tukkee ci nit ku baax pàcc la ci ñeent fukk ak juróom waxul ñeent fukk ak juróom benn fële dane quarante six fii mu ne quarante cinq mu ne war a waaxu Tabari yi mu ne naka noon al imaam ak tabari yi soloo na ko wal imaamu Ahmad ak al imaam Ahmad an Abdullah ibn Amr ibn al-Aas ñu la jëlee ko ci Abdullah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhuma foofu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam min tis'atin wa arba'in mu ne foofu yonent bi sallallahu alayhi gént gu baax tukkee ci nit ku baax pàcc la ci tis'in neuf wa arba'in muy juróom-ñeent wa arba'iina ak ak ak ak ak ak ñeent fukk muy ñeent fukk juróom-ñeent wàll la ci pàccu li nga xam ne mooy prophétie di quarante neuf waaw mu ne après mu leeral ngir nga bañ nga juum fi bi tax tiimi taa yàlla siin loolu amaana jarul ñu koy wax hein comme ça mu leer wa mu leen mu ne ba léegi ma laaj ma ma mooy moom moo ngi laaj sëriñ bee ngi déglu mu ne ko wa waxaa fii sharh al-Qurtubi sëriñ bi en fait yii yëpp boo ko waxul moom du ko xam moom <laughs> waaw yi mu ko naan ay kii moo ko solo non moom da koy wax ne ko lii léegi nag moom euh, euh, euh, selon xadiis yi yi nga koy wax ni muy xame ne lii wér naam wérul mooy leer boo xam ne mooy dégagé wu booy wax xadiis yi loo xamante ne nii day xam ne lii ci yonent bale saa saab la jóge voilà <laughs> bu ko amul du tout nag mu xam ne lii jógewul ci moom xadiis bi wérul <laughs> voilà mais loolu Euh, du daabit boo xamante ne dañ naan aywa léegi loolu la ñuy teg léegi buñ ko tegoon kan mooy wéral xadiis yi déet mooy lii borom muhaddisuuna yi teg rahmatullah alayhim règle yooyu loolu lay doxe waaw moom nag dafa nekk koo xam ne euh, dafa exceptionnel euh, borom bi da koo may moom côté boobu te mayu ko côté bële waaye lépp loo xamante ne xadiis la buñ naan yonent bay saa ko il suffit nga wax ko moom dina xam ndax lii dëggu na ne génn na ci diggante Euh, tuñu yonent bi ay saa saam wala déet loolu nag wax ba ilaahiya la waaw borom bee koy may man yasha zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim kon nag mu ne warawaahu tabari mu ne ko kon loolu gisoon nañ ko ak imam ahmad mu jëlo ko ci abdallah ibn amr ibn al-as foofu mu ne quarante-neuf waaw léegi nag mu ne waqan fii sharh fii sharh al bi xam nga lii ñun ñëpp defoon nañu ko lii defoon nañ ko jotaay bi ñu génn bi jëlee li imaam al-Hafiz Ibn wax ci riwaayaat yi muy quinze versions yow moom tamit du génn lool quinze lay wax quinze versions yépp lu koy indil ne ko nag sëriñ bi mu ngi nii damaa bëggoon nag nga leeral ngeen leeral ñu eh, lii lan la ci yonente bay saa saam lan la ci jublu daal voilà kon nag mu ne ko ñu continuer mu ne war a waahu at-Tabari aydan mu ne al-imam at-Tabari ba léegi soloo na ko an Ubaada cette fois ci jële ko ci Ubaada ibn as-Saamit radiyallahu anhu foofu yonent bay saa saam ne juz'un min arba'atin wa arba'in ne de li nga xamante ne nii mooy prophétie mooy mooy mooy géntug nit ku baax pàcc la ci li nga xamante ne nii mooy quarante-quatre ñeent fukk ak ñeent pàcc ci nubuwa mu ne war a waahu ibn Abdil Barr an Anas mawqufan mu ne ko ah sëriñ bi ba léegi ki nga xam ne mooy al imaam ibn Abdil Barr al Andalusi de jëlee na solo ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu loo xam ne ci moom la yem mu ne foofu juz'un min sittatin wa ishrin mu ne géntu ku baax jóge ci ku baax daa nekk pàcc la ci vingt six muy ñaar fukk ak juróom benn pàcc ci nubuwa mu ne wa waqa fi sharh an-Nawawi te rot na ci shara imam an-Nawawi muy shara al-Minhaj di shara hadis yi foofu indi na fa ne am na ñoo xamante ne soloo nañ ko juz'un min arba'atin mais géntub ku baax tukkee ci nit ku baax benn mu ngi nekk li nga xamante ne nii euh, juz'un min arba'atin wa ishrin vingt quatre la mooy euh, euh, ñaar fukk ak ñeent pàcc ci nubuwa mu ne ko waqaa fii sharh ibn abi jamra rahimahullah mu ne ko taroot na tamit ci sharh ibn abi jamra mi sharh sa imam al-bukhari rahmatullah alayhima foofu imam ibn abi jamra kat tudd na fa ne juz'un min xamsatin wa ishrin gën a la boo xam ne mu ngi jóge ci eh, vingt cinq muy ñaar fukk ak juróom ci nubuwa mu ne waqaa fiihi aydan waaye ba léegi ci ibn abi jamra ca sharawam boobee rot na fa juz'un min sab'atin wa ishrin rot na fa tamit ñu ne foofu que ne la ci sab'atun wa mooy li nga xamante ne nii mooy vingt-sept mooy ñaar fukk ak juróom ñaar mu ne ko nag fa hadhihi tis'u riwayat sëriñ bi lii de neuf waaw juróom ñeenti ay nu ñu soloowe wax bii ci yonent bi alei saatu salam xamsun fil arba'in bu mal tënkalee li romb juróom yi ci quarante yi quarante ci quarante yi lay wax waaw wa arba'un fil mu am ñeent yoo xam ne parce yi wax ci ci ci ci ci arba'in yi mooy un bi bimu ne sittatin wa arba'in mooy bimu ne quarante six ak xamsatin wa arba'in muy quarante cinq troisième bi tisaatin wa arba'in quarante neuf waaye sab'atin wa arba'in loolu di lan quarante sept waaw ak cinq cinq bi juz'un min arba'atin wa arba wa arba'in muy quarante quatre loolu la naan ko xamsun fil arba'in waaw muy cinq yu njëkk yi de loolu ci quarante yi lay wax waaw wa arba'un fil mu am quatre yoo xamante ne nii ñeent yoo xamante ne nii ñoom li ñuy wax mooy ci nga xamante ne nii mooy ci vingt yi te loolu mooy bi nga xamante ne mooy six bi juz'un min sittatin wa ishrin mu ne pàcc la ci vingt six sittatin wa ishrin waaye am na arba'atin muy vingt quatre waaye am na juz'un min xamsatin wa ishrin muy vingt cinq ak li nga xam ne juz'un min sab'atin wa ishrin muy li nga xamante ne mooy vingt sept mu ne ko kon nag lii la wa arba'un kon ñeent yi ci vingt yi lay wax ci nga xam ne ñaar fukk wa baqiyat riwaayaatun uxra mu ne ko nag sëriñ bi des na yeneeni riwaaya yoo xamante ni nii soloo nañ xadiis bi jële ko ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne ko wahiya yooyu mooy riwaayatu sab'in am na riwaay yoo xam ne yii yit nag taxawoon nañ ci ci jotaay bi ñu génn imaam al-Hafiz bi mu koy tudd rahmatullah alayhi ibn Hajar kon mu ne ko nag kon euh, euh, wa hiya riwaayatu sab'in mooy bi nga xam ne dafa ñëw di wax juróom-ñaar fukk mooy soixante-dix wa riwaayatu isnayn wa sab'in ak beneen bi nga xamante ne day wax ne soixante-douze muy euh, juróom-ñaar fukk ak ñaar wa riwaayatu sittatin ak bi nga xamante ne nii day wax ne soixante-seize voilà mooy kon soixante-dix yi am nga ci ñett soixante-dix soixante-douze soixante-seize muy ñett ko mu ne war riwaayatul xamsiin am na beneen boo xam ne moom ni mu ñëwee da ne xamsiin la mooy cinquante la mooy lan loolu mooy géntu nit ku baax jóge ci géntu bu baax tukkee ci nit ku baax pàcc la ci juróom fukki pàcc parti cinquante ci partie ci nubuwa ci prophétie mu ne ko war waayatul arbaine am na sax boo xamante ne nii boobu ñëwaat na nekk quarante kon boo ko booleeg cinq yu njëkkee li da ngay am six quarante ñeent fukk yu mat sëkk wa riwaayatu isnayni wa arba'in am boo xamante ne nii quarante deux la mooy ña euh, ñeent fukk ak ñaar lii gisoon nañ ko ne ñeent fukk yi set lañu voilà yi wax ci ñeent fukk yi jëm ñeent fukk jëm quarante deux jëm quarante quatre yooyu di dem ba quarante neuf yooyu set lañu voilà mu ne fa hadihi xamsu ashara riwaya asahuha riwayatu sittatin wa arba'in nee na mu ne ma ne sëriñ bi lii de boo ko dajalee yëpp muy quinze du lañ gisoon bii passé man maa naroon a juum ndax vingt-six bi répété woon ne imaam al-Hafiz da dane quinze la waaye man seize la après laa gis ne ndekete yu sittatun wa ishrine bi nga xam ne moom la imaam Ibn Abdul Bar tudd jële ko ci Seydina Anas boobu ñëwaan na imaam an yi tudd na ko jële ko ci ki nga xam ne mooy al imaam Ibn Umar radiyallahu anhuma ci lañ mujjoon ne ñun ñoo juum seize quinze la wala léegi mu nekk kon nag fa hadi xamsa ashara riwaya mu ne sëriñ bi lii de quinze riwaaya gi fukk ak juróomi nu ñu soloo xadiis bi asaxuha bi ki gën a wér nag riwaayatu sittatin wa arba'in bi ci gën a wér mooy bii ma nga xam ne moom laa tàmbalee sama laaj bi te mooy muttafaqun alayhi bi mooy bi nga xam ne quarante six ñeen ñeen euh, ñeen fukk ak juróom benn pàcc boobu moo ci gën a moo ci gën a wér summa ginnaaw gi bi ci topp ci wér gën a dëgër mooy riwaayatu xamsatin wa arba'in mooy bi ne ñeen fukk ak juróom quarante cinq wal baaqi fiihi maqaal waaw yii des moom am nag wax illaa riwaayatu sab'in lulul li nga xamante ne nii mooy bi ne soixante-dix fa innahu ndax boobee axrajaha génne na ko muslimun imam muslim rahimahullah fi sahihi sahiham bi an ibni omar jële ko ci doomi omar ji radiyallahu anhuma nee bi ma ko waxee lii fa qultu lahu radiyallahu anhu léegi nag bi ma ko indilee lii lépp sëriñ baa ngi may déglu ma ne ko yal na yàlla gërëm ko waa mal muraadu bi ajza'in nubuwwa waa sëriñ bi lan la yonent bi saam jublu ci ajzaa'u nubuwa parce que kat sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwa waaw géntu bu baax tukkee ci nit bu baax dafa nekk li nga xamante ne nii mooy ñeent fukk ak juróom benn ci pàcc ci pàcc ci yónnent ak li nga xam ne mooy ak yónnent nekk ak prophétie léegi nag loolu laa ko laaj ne ko léegi lan mooy pàcc euh, <laughs> pàcc xaaji prophétie yi pàcc yooyu yee loolu mooy lan sëriñ bi loolu lan la ci yonent may saa saam jublu mal muraadu lañ lañ ci jublu womel xikmatu laaj bi pareegul ak lan mooy sagesse lan mooy xërëñtéef gi nga xam ne fextilaafi haali riwayat mais lan mooy sagesse bi nekk mooy euh, moom laa wax naan ittirab amu am na yoo xam ne dafa da'if comme ni ko imaam al-Hafiz ne woon lii moom dafa da'if voilà surtout yim woon ibn Mas'ud la yam boo xamante ne mawquf la mu ne boobu moom sanadam dafa da'if ak yeneen loolu graawul mais dafa am yoo xam ne dañoo wér yow rien que bi ne quarante six quarante six moo gën a wér quarante cinq topp ci soixante dix te bul fàtte cinquante beeg yooyu ak yeneen ak yeneen ak yeneen waa mais lan mooy sagesse lan mooy sagesse lan mooy xërintéef gi nekk fi ixtilaafi hadhihi riwayat ci lii nii lépp mën a mën a mën a mën a mën a wutee nii te tukkee ci yonent bi alayhi salaam ah bi wa hal yumkinu ak ndax ndax mën naa mën na aljamu bare boole baynahuma diggante yu wute yi waa soixante-dix bi du ma koy boole quarante-six ak quarante-cinq ak tamit li nga xamante ne mooy cinquante wala vingt-six wala wala ainsi de suite mais loolu est ce que mën nañ leen a boole wa taxrijil xadiis yi ala jamiiha bu ko defee nag mooy xadiis bi nga mën koo génne ci mbooleem boo ko boo ci paree nag nga xam ne lii yépp nga ne ah kon yonent way saa sam dëgg lépp moo ko wax wala boobu lii ci ëpp ko wax waaye nii mu ko waxee noonu la deme waaw mooy nii mu ko waxee mooy benn amul parce que euh, gisoon nañ li tax ñu wax lii mooy biñ jàll am na ñoo xam ne liñ def bon naka ngay jëlee riwaay yu wér comme quarante cinq bi teg ko ne yow daal di saxal quarante six bi ak soixante dix comme li nga xam noonu lañ gisoon ci jaraay bi weesu ñenn ñoo xam noonu lañ def waaw lool comme ci yeneen yi daal bon nañ teg ne non yonent way sa saam li mu wax dafa leer <laughs> sauf que nan lañ koy dégge ak lan mooy sajasu yonent way sa saam wax yi yépp yu wute yi ci benn mbir moo xam ne moom lay wax muy géntug way ngëm yàlla gi ah te xam nañ ne moom li mu wax noonu la demee mooy as-sadiqul masduq léegi kon yii nii yëpp nan lañ koy déggee waaw mooy parce que ñun ay jaam lañu yoo xamante ne nii du lépp lu yonent bay saa saam wax lu nekk dañ koo xam moo tax gis nga ci bii ñu weesu li boroom xam-xam yi doon wax suraahul ahadis yi ah yaakaar naa ne lii war a lii la war te ku wax day ñu wax ba pare ne man lii dalul sama xel lii <laughs> Imaamul man lii moom ba da kii daal wax naa ko pare waaye man moom saa yi lam yatma inna lam yatma lam tatma inna ilayhi nafs man sama bakkan dalu ci dara waaw <laughs> Imaamul Haafiz wax ba pare ne mais man li ma ci jaaxal affaire bi ba léegi lii lépp ci xaalu yonent bi alayhi salaatu salaam la ñuy wax waaye aji gént ji muy kim ne ar al al <laughs> rajulu saalih ba léegi waxuñ ci moom ak géntam yii xaalu yonent bi alayhi kese lañ nekk di wax <laughs> waaw kon nga gis léegi nag mu laaj ko lool ne ko ce que mën nañoo nan la ñuy boolee xadiis yi yëpp ba bu ko ko defee li ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñu mën koo dégg ci version yu wute yi yëpp nga xam ne lim yu wute yi nga xam ne moom la wax mu ne ko nag fa inna hadha al amru asirin bi ba léegi daal yu doy laaj daal imam Cheikh Ahmad ibn al Mubarak al-Lamti radiyallahu anhu ndax kat fa inna hadha ndax nag eh, sëriñ bi gis nga lii de mooy fexe wax lan la ci boroom lan la ci yonent bay sa saam jublu lan la ñuy boolee riwaayaat yi nan la ñuy boolee ak seen wuute ak lan mooy sagesse bi ci loolu ah mbir la moo xam ne xaarat fii yonqoolul fu xool daal dina ci tëj ëlëmu waaw xelu kuñ mag yi ci boroom xam-xam yi mooy yiñ la tuddaloon bii weesu lay wax waaw boroom xam-xamu xadiis yi ñooy di di kii di di surax xadiis yi mbir mi ërëm na leen min akabiril muhaddisiin ci ñu mag ñi dudd nañ leen bii passé man ngaa jàng xadis sans génn ci ñi moo doo xam dara <laughs> waaw waaw dé nga ñu doon tudd ñoom al imaamul Xattaabi ñoom al nan ngay manoo ko c'est impossible ñoom imaam al ñoom al imaam Ibn Battal al imaam euh, al imaam al al qurtubi borom al mufhim al imaam an nawawi al imaam al hafiz xaatimatul huffaz ibn hajar al asqalani al imaam ibn abd al bar ci côté fiqh bi boo ci boolee al imaam ibn al arabi al maliki ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne gisoon nañ leen ci jotaay bi ñu génn sa waay imaam at-Tabari dama ko fàtte woon imaam at-Tabari dégg nañ ko voilà <laughs> léegi Euh, léegi mooy ah mu ne ko mbir mi ëlëm na xelu kuy yu mag yi ci muhaddisuuna yi waaw te daal walam yan yanfasilu ah, mooy fiihi ala ta'il mooy vraiment seen wax daal <laughs> ginnaaw bañ ci waxee ba xuus ci xadiis bii ba génn ci loo mën a téye daal moom daanaka loo mën a xam ne man nga cee teg sa fondement daal dëgërloo ko daanaka taqale ko taqale ko nañ ci mbir waaye mënoo cee jële loolu daal mooy daal mbir mi day des parce que xam nga bii passé yaa ngi mënaan ci fin bi ba léegi ah bu dee de lii mooy wax yi ñu wax man ba léegi affaire bi des na parce que man euh, <laughs> affaire bi defe naa leera ah. même ñi ko wax sax ñoom wóoluwuñ ci li ñuy wax tamit dañ naan peut-être ak nii ba pare ñenn ñi dañuy dem ba ci biir comme niñ ko rappelé léegi ne la man affaire bi dalul sama xel ñi moo tax ñenn ñi ne loolu daal kenn xamu ko yonent bay saa ko xam wala malaaka ab yonent walla malaaka jeex na waaw lu ñun nag dañoo am ay dëxal yoo xam ne xamuñu ko voilà mu jeex <laughs> waaw sauf que yonent bay saa daf ñoo wax loo xamante ne bi lisaanin arabiyyin mubiin te ñi muy waxal mooy euh, wama arsalna borom bi dana ma benn yonent illaa bi lisaani qawme waaw lu dul ci euh, euh, langu ay ñoñam ak li nga xam ne dañ koy comprendre ci wax kon yonent bay saat sa am ñëwul di wax ak ñun loo xamante ne nii kenn mënu koo xam <laughs> déedéet waaw léegi nag loolu dàqantewul ak ku xamul nga ne xaw ma waaw ndax nisful ilmi moom laa adri li imam Malik doon wax xaaju xam-xam mooy boo xamul nga ne xaw ma waaw moo tax ñi nga xamante ne moom dañ ne lii daal man man nga ne xamuma waaye kenn du ko xam wala kenn xamu ko <laughs> loolu day xaw a jafee wax wala yonent kefee ko xam te ñu xam ne al ulama warasatul anbiya ño boroom xam-xam yi ñooy doonoo yonent yi alayhimu salaatu wassalaam te nag ka ngay doon nag da nga jële ci moom nag lu baree baree bari waaw te yonent bay saa saam yii da koo wax mu leer waaw léegi nag saxaaba yi radiyallahu anhu ñoom xamoon nañ ko parce que euh, bu leen jaaxaloon dinañ ñëw di ko laaj ne yonent bay saa saam mais loolu mooy lan. ñoom ni parce que ñoom ci géej yonent bi alayhi salaam la leen borom bi suuf ci lañ nekk moo tax yenn yi euh, da koy wax ñi ñëw ci seen ginnaaw ñoo ci posé wu question mais ñoom doonuñ ci woon posé wu question tellement dafa leer ci ñoom waaw kanta ñun nag <laughs> mooy yi ñëw seen gannaaw waaw ku nekk ak rek na nga tollu noonu la la borom bi tamit di séddee te borom bi it fadlullahi la waaw al fahm fi diin alfahmu fi l ilmi loolu fadlullahi la yutihi man yasha wallahu dhul fadli al azim léegi ginnaaw mu mbëstal ak lii ñu ci wax léegi nag kon gis nañ laaj bi nga xamante ne moom la Cheikh Ahmad ibn al Mubarak al-Lamti daal di laaj sëriñ bi Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbar léegi nag sëriñ bi war a tontu radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah